léegi nag imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi di tontu loolu mooy li sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha daal di wax que mooy pour mu leeral ñu masala moomu wuute bi am diggante riwaayu saxaaba yooyu ak li sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wax mu ne moom imaam al-Hafiz al-Bayhaqi mu ne rahmatullah alayhi al-ilmu la yamna'u min as-sama' mu ne euh, al-ilmu xam laa yamna'u min as-sama' terewul du loo xam ne day exclure du tere ak dégg wal jawaabu anil aaya ni ñuy tontoo aaya bi nag ya sayyidatu Aisha radiyallahu anha sukkandikoo ba ne loolu war da nekkul waxul loolu te tamit da ak li mu solo mu ne euh, dane mu ne ni ñuy tontoo aaya boobu mooy aaya yi ñu wax wa ma anta bi musmi'in man fil qubur ak innaka la tusmi'ul mawta mu ne ni ñuy tontoo aaya yooyu mooy innahu la yasma'uhum wa mawta kene borom bi kene yonent mi alei satu salaam du leen déggloo fekk ñoom ñu dee walakin allah waaye buur yàlla ci boppam subhaanahu wa taala ahyaahum keroog badar moo dekkiloo ñii dee fii hatta sami'u da leen dekkil ba ñu dégg kama qaala Qataada comme ni Qataada waxe mooy waxam liñ gisoon ne innama asma buur yàlla da leen a dégguloo lan moo tax mu ne ahyaahumullah dane moom euh, imaam Qataada dane ahyaahumullah buur yàlla nag da leen a dekkil boo gisee lii ahyaahumullah buur yàlla da leen a dekkil leen ñu fekke mbir mi gis lii nii xatta asmaahum ba déggloo leen imaam al ne aaya bi loolu la mooy ne bu dee nañu deelañ noonu rek yonent mi alei satu salaam du leen déggloo mais suñu boroom subhaanahu wa taala moo dekkil waa Badar kuffaaru Quraysh ñoo ñu sànni woon ci teen ba ñu dégg xatta asmaahum ba mu leen di déggloo bi imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ne comme li Qataada gisoon ko ci riwaaya imaam al-Haafiz al-Buxaari mu ne moom imaam Euh, al Bayhaqi rahmatullah alayhi wa lam Umar wa ibnihi bi hikaayati dhaalika bal waafaqahumaa Abu Talha kamaa taqaddam mu ne te wax jooju ndax yaa Aysha radiyallahu anha moom ñi mu déggoon ñu wax ne lool dañ ne woon Seydina Omar la ak kii nga xam ne mooy doom ji di Omar ibn al di Seydina Abdullah ibn Omar ibn al mu ne woon ñoom da mu ne ah, Ibn Omar dafa juum yal na ko yàlla yërëm ak yooyu dafa juum. wahi la mooy dafa def def le dafa juum waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxul loolu waxul euh, dégg loolu nag la imaam al-Bayhaqi ne mais mbir mi du Seydina Omar rek ko solo ak doomam ñoom wéetoowuñ ci loolu waaye li am ba des mooy waaqa waafaqahuma Abu Talha Abu Talha al yi dafa dëppook ñoom comme niñ gisoon xadiis bi ci riwaay bee wee jataay bii weesu ak ak imaam at-Tabaraani soloo na tamit ci xadiis boo xam ne ci Abdullah ibn Mas'ud ci sanad boo xam ne bu wér la comme li nga xam ne moom la ñoom Abu Talha daal di soloo ko ni dégg la wax naka noonu ci xadiisu Abdullah ibn Siidaan radiyallahu ta'ala anhu ñu jële ko ci moom mu wax kom lële xaalu ñu ne yaa rasulallah wahum wa hal yasma'un ndax yonent bi alayhi ndax ñoom dañuy dégg ci xadiis yooyu yonentu Yàlla saa saam ne yasma'una kama tasma'un walakin la yujibun dañuy dégg comme ni ngeen dégg nee na duñu wuyu kon loolu imaam al-Hafiz ibn Hajar bi mu indee waxu imaam al bi mu ne wa min al-gharib fi al-maghazi li ibn Ishaq riwayatan riwayatun anna fi al-maghazi riwayatan anna li ibn mu ne bokk na ci li nga xam ne lu yéeme la ci yu yi këni anna fil ñëw na ci maghazi mooy téere imaam ibn Ishaq bi riwaayatan riwaayatan riwaayata Yunus ibn Bukayr bi isnaadin jayyid an Aisha mu ne ñëw na ci riwaaya ci foofu al maghazi bu imaam ibn Ishaq mu jaar ci riwaaya boo xam ne bu Yunus ibn Bukayr bokk ci ñi doon jële ci moom ci sanad boo xam ne bu xa bu baax la bu jayyid la an Aisha mu jële ci say mu jaar ci sayyidina euh, Yunus ibn Bukayr moom muy jële ci imam Ibn Sa'd ci sanad boo xam ne bu baax la ñëw ba ci yaay Aisha radiyallahu anha lu mel ni misla misl misla wala mislu xadiis yi Abi Talha lu mel ni xadiis Abu Talha bi ñëw na yaay Aisha soloo nañ ko ci moom kuene yonent mi sallallahu alayhi wasallam dana ji ngeen loon dégg moo tax imaam alxaafis ne loolu bokk na ci li nga xam ne lu tumuranke la wa fii maa antum bi asmaa li maa aqulu minhum foofu yaa Aysha radiyallahu anha dane mu bi ne di asmaa li ma leen di wax mu ne naka noonu moom imaam alxaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi Ahmad bi isnaadin te lii que yaa Aysha radiyallahu anha ceeg riwaaye ñoom Seydina Abdullah ibn Omar Seydina Omar Abu Talha Abdullah ibn Siidaan Abdullah ibn Mas'ud loolu tamit imaam Ahmad daal dina koy solo ci sanad boo xam ne bu xasan la bu baax la mu ne moom al-Haafid ibn Hajar mu ne fa in kaana mahfuuzan fa ka'annahaa raja'at 'an al-inkaar limaa thabata 'indahaa min riwaayati haa'ulaa'i as-sahaaba li kawnihaa lam tashhad al-qissa imaam al-Haafid ne bu dee ne riwaaye yi ma mujjee wax te imaam al-Haafid Eh, daal di koy eh, imaam eh, ibn Isaaq rahmatullah yi daal di koy solo waaye na ko noonu kële nu mu tudd imaam al ahmad rahmatullah yi daal di koy solo ci sanad boo xam ne boo xasan la mu ne lool de bu dee ne lu ñu jàpp la lu dëgër la lu nekk la mooy comme dafa mel ni kon moom yaay Aisha radiyallahu anha dafa dellu ci waxam jooju ci weddi gi mu doon weddi këni non sa yonent bi sa salaatu salaam saxaaba yu nettali la li ñoo juum waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di wuy wax ne dégg ne xam la wax mu ne bu dee ne liy dëgër na lu ñu jàpp la lu ñu takk la kon mooy ne moom yaay Aisha radiyallahu anha dafa mel da cee dellu ginnaaw bi nga xam ne nag ci la gis saxaaba yu ëpp ñu bari ñoom ñépp ku mu ci dégg riwaaya mooy saxaaba yi riwaaya mbir mi tax may wax ku ci riwaaya mbir mi rek mooy solo xew-xew boobu asmaa ngay wax mooy dégg wala na loolu ngay wax mu ne amaana loolu <clears throat> bu dee ne loolu dëgg la bu dee ne loolu lu ñu lu ñu kii la mooy lu ñu jàpp la mahfuzan lu ñu jàpp la ah, mu ne moom imaam alxaafis ibn xajar ndax li kaw ni haa mu mujj comme si dafa dellu ci waxam jooju jàpp li saxaaba yi la wax teg ci moom li kaw ni haa këni moom yaa Aysa radiyallaahu anhaa fekkewul woon lam tashar fekkewul al qissa xew-xew bi mooy foofule ñi ko fekke ñoom ñoo ko nettali ne asmaa moom bu ko nettalee mooy dafa jaar ci intermédiaire loolu benn wax la mooy comme si mooy li mu ne bu dee nekk riwaay yi ñu jële ci moom que ni dégg bi kon lool la waaye dinañ ñëwaat ci ci ci ci euh, li imaam alxaafid continue mu ne qaala ismaili mu ne al ismaili yu rahmatullah alayhi moom daf bokk ci ñu def mustaxraj ci euh, téere imaam al buxaari bi rahmatullah alayhi mustaxraj nag waxoon nañ ko bon loolu luñ ci ñëwaat ndax ni masala mi bon mu ngi gën a gudd mu ne rahmatullah alayhi kaana inda aïshata imam al euh, ismail yi mu ne kaana nekkoon inda aïshata ca ci yaa aïsha min al fahmi wa dhakaa'i wa kathrati riwaaya wal xawsi ala gawaamidi al ilmi ma la maziid alayhi mu ne nekk na ci yaa aïsha nekkoon na ci moom ci compréhension muus am xel mu rëy wa kasratu riwaaye waaye bari lu mu soloo ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wal xawsi ala xawaamidil ilmi di xuus tamit ci yi ginam yi ci mooy yi nga xam ne xuus ci yi ginam laqatu ci wàllu xam-xam tellement comme ci géej gi xoraay yu naqaree gisi ci biir géej foofu noonu ci yooyu ci xam-xam ya Aisha radiyallahu anha amoon na loolu lépp maroon na accès ci yooyu ci loo xam ne amul dara loo xam ne luñ ci yokku la tellement nim impressionnante woon mu ne nag moom imaam al ismaili rahmatullah alayhi lakin waaye la sabila ila raddi riwayati thiqa illa bi nafsin mithli yadullu ala nasxihi aw taxsiisihi aw istixaalati fa kayfa wal jamu bayna alladhi ankarat wa athbatahu ghayruha mumkin li anna qawlahu ta'ala innaka la tusmi'u al-mawta la yunafi qawla innahum qawlahu sallallahu alayhi wa sallam innahum al-ana yasma'un li anna al-isma'a huwa iblaagu as-sawti min al-musma'i fi min al-musma'i fi min al-musma'i fi udhni as-sami' mu ne moom imaam al-Isma'ili waaye malgré yaa Aïcha radiyallahu anha ni muy bari xam-xam loolu lépp ak di xuus ci loo xam ne kenn amu ci nattable di xuus ci masala yu lënt yéeg yooyu ni mu ko mane mu ne waaye nag laa sabila amul yoon nag mais nag manuñu delloo li nga xamante ne nii mooy riwaaya euh, saxaaba yi amuñu manuñu def dara ba mooy manuñu xool daal pour dëgëral waxu yaay Aisha radiyallahu anha ba ba nooy delloowe waxu ñoom Seydina Omar seen riwaaye Seydina Abdullah ibn Omar Seydina Abu Talha Abdullah ibn Sidan Abdullah ibn Mas'ud yooyu yépp loolu nag moom mënuñu koo delloo illa bi nafsin mislihi comme texte bu mel ni moom yadullu ala nafsi bu ñëw di tegtale dañ koo nasaxal wala tax yi bu ñëw di ko jagleel aw istihaalati yi fa kayfa wal jam mu ne fa kayfa ana ci naka nan lañuy euh, euh, bëgg dàq lëleet alors que il est possible nga dajale mbir yi mu ne waxu yaa Aïsha radiyallahu anha bi muy wax ak waxu riwaaya saxaaba yële ñoo ànd nañu mën nañ leen a boole ne ah nu ñu leen di boole yaa imaam imaam al Ismaayili rahmatullah alayhi mu ne euh, li am na ndax qawluhu ta'ala waxu borom bi subhaanahu wa ta'ala innaka laa tusmi'ul mawtaa yow de sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa tusmi'u doo déggul al mawtaa ñu génn àddina mu ne ñooñu loolu noonu wax jooju laa yunaafi euh, contradictoire te dàqul dàqul qawluhu sallallahu alayhi dàqul waxu yonent bi alayhi salaatu wa mi ne mi ne euh, ne ñoom innahumul aana yasmaun ñoom de léegi ñu may dégg loolu contradictoire te bii dàqul aay bi dàqul wax ji li anna al ismaa ndax dégguloo mooy dégguloo dégguloo lenn huwa iblaaru sawti mooy jokkali jotale fexe ba yow wax ji ngay wax mooy kàddu gi wala kàddu gi daal di àgg ci nopp as-saami'i jóge ci kiy wax al musmi' ki nga xam ne mooy déggloo kiy wax émetteur bi jóge ci moom daal di àgg fii uduni saami'i ci nopp ki nga xam ne mooy dégg loolu rek mooy loolu mooy mooy al mooy déggloo mu ne fa allahu taala huwa alladhi asma'ahum buur yàlla nag mooy ki leen déggloo bi an aflahum sawta nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bi dalik mu ne buur yàlla mooy ki nga xam ne moo leen déggloo jottali li nga xam ne mooy kàddu yonent mi alayhi salaatu ci ñoom ah, mu ne wa amma jawaabuha kanta tontu bi yaa Aisha radiyallahu anha tontu biñ ko waxee comme Seydina ñoom Seydina Urwa ñëw wax ko mu ne rahimallahu ibn Umar mu ne yàlla na yàlla daal di fii eh, eh, yërëm ibn Umar bi Seydina Abdullah ibn Umar y waxul loolu mais moom danga ah, kii wahima wahi la dafa juum eh, mu ne waa am wa amma jawaabuha kanta boobu tontu boobu këne bi am na annahu innama qaala innahum la moon këne yonent mi alayhi salaatu salaam dane ñoom de la ya'lamuuna xam nañu waa Quraysh ñii ñu sànni fii mu ne fa in kaanat sami'at zaalika bu dee ne dafa dégg lool ci yonent mi alayhi salaatu salaam ndax loolu moo tax sànk ma ne le fait moom fekkewu ko loolu noonu mais mën na ko dégg yonent ma la saa saa nekkali mu ne mais même bu dee dafa dégg loolu bu ko déggee bu dee dafa dégg loolu moom yaa Aisha radiyallahu anha fala yunaafi riwayat yasma'un bal yu'ayyiduha contradictoireul dàqul riwaaye yeneen yi saxaaba yi ne daf yonent ma la saa saa dane ñoom ñu ngi dégg li am ba de sax mooy du koy dëgëral du koy dëgëral loolu la imaam al Euh, Ismaayili rahmatullah alayhi daal di wax ah, léegi am na nag yeneen wax yoo xam ne imaam alxaafis ba léegi toxal na ko ci alfath jëla ko ci imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi këne yooyu yi nga xam ne mooy déggu euh, nopp ak déggu xol ak yu mel noonu yooyu daldi na ci ñëw waaye am na ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah yi ñoom ñu ne ñoom neneen lañ ci génne mooy ne ndax affaire bi day mujj yóbbu ci nan la ñu dégge nan la ñuy firee almawta moo tax imaam alxaafis ne waqad ixtalafa ahlu ta'wil fil muraadi bil mawta fi qawlihi taala mu ne boroom xam-xam yi interpréter alxuraan bi rahmatullah alayhim dañoo daal di wuute ci naka la ñuy interpréter lan la yàlla alxuraan jublu ci ci mawtaa bi mu wax naka la tusmi'ul mawtaa dëgg-dëgg yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam doo déggloo ñu génn àddina ñu ne mais léegi mawtaa boobu nan la ci jublu mu ne loolu dañ cee wuute mu ne wa muraadu bi man fi qubur ak wa ma ma anta bi musmi'in man fil qubur te nekkoo déggloo ñu nekk ci bàmmeel yi loolu it boroom xam-xamut alquran dañ ci wuute fa hamalatu Aïsha radiyallahu anha ala alxaqiqati wa ja'alathu aslan ihtaajat maahu ila ta'wili qawlihi ma antum bi asmaa bi asmaa lima aqulu minhum mu ne ah, léegi wuute boobu mooy lan wuute bi ñu wuute ci lan la mawtaa di tekki foofu ak lan la man fil qubuur di tekki ñu nekk ci bàmmeel mu ne moom kanta imam euh, sayyidatuna Aisha radiyallahu anha moom da koo jàppe alal xaqiqa mooy ni mu ñëwee noonu sens première bi la jël këne mbir mi mooy mawta innaka la tusma'u doo déggloo al mawta mooy ñi dee mooy néew yi nit bu génnee àddina ñu suul ko ñooñu lay wax moom foofu la ko noonu la ko firee mooy da ko jële ci xaqiqa bi mooy ci euh, euh, li muy tekki te ñu xam ko muy loo xam ne saa mu def ci euh, ndax xaqiqa contraire mooy majaaz mooy xaqiqa sance premier leneen bi nag mooy sance figuré moom sance première bi la jël mu ne mu def ko mu nekk loo xam ne mooy cosaanal cosaan la ci li nga xam ne moom euh, bu dee nag dangaa jàpp ci lii mooy ne par force këne wama antum bi asma li ma ma antum bi asma li ma aqulu minum boobaa day tax këne euh, euh, dañuy mooy yaay sa lool mu wax te loolu ñu ëpp ci boroom xam-xam yi tamit loolu lañu wax mooy ne ñi gaañu faatu ñooñ lañ ci euh, jublu moo tax imaam al ne wa hada qawlul akthar mooy ne ma antum bi asmaa li ma aqulu lahum boobu yonent ma lay saar saar wax léegi boobu yow da koy ihtaajat maahu ila ta'wil mooy il faut nga ko tuuti mooy ne comme li imaam Qataada wax mooy rahmatullah alayhi te ni mooy ne ànd nañoo jaay sharal ci lim ci aaya yooyu li muy tekki que faatu lay wax at ñi nekk ci bàmmeel yi réellement ñooñu lay wax mais kon bu boobaa nga ne kon yonent mi alayhi salaatu salaam ñi ne comme que mënoo leen a déggloo loolu la alxuraan wax moom mu ne ñii ginu ngeen ma dégg boobaa da ngay soxla ta'wil tuuti mooy interpréter tuuti da nga naan buur yàlla comme li imaam Qataada wax loolu benn la ahyaahum moo leen dekkil hatta asma'ahum ba dégg da leen a joxaat ñu dund ñu déggloo leen comme ni nga xam ne ku dee it moo noonu lay wax ne dañuy dégg day dégg tànku ñi ko robi ñuy dem comme loolu day dégg tànk ñooñu lo mooy buur yàlla moo moo koy dekkilaatal jamono jooju comme loolu mooy ne dangay ngay soxla lool mu ne nag am na ñeneen ba léegi imam alxaafis rahmatullah mu ne ñeneen ñi dañ ne euh, huwa majaz wal muraadu bil mawta wa bi man fil qubur al kuffar moo am ñeneen nag ci boroom xam-xamu ta'wili yu alxuraan yi ne ñi ñu jublu ci almawtaa yi du ñi nga xam ne ñoo dee comme ni ñu xamee dee mais ñi ci ñi nga xam ne mooy alkufaar mooy ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi ndax fii majaas la mooy sens figuré la du sens propre bi la suñu boroom bi wax si wal muraadu bil mawtaa wa bi man fil qubur ñi ñu ñi ñu jublu nag ci ñi dee ak ñi nekk ci bàmmeel yi du ñenn lu dul ñi nga xam ne ñooy alkufaar yéeféer yi subbihu bil mawta wa hum ahya dañ leen niruloo niroole niroole ñi dee te ñoom ñu ngi dund wal maana man hum fii xaalil mawta aw fii xaali man sakana al mooy ne ñoom comme que mooy ñi nga xam ne dañoo dund mooy ku dundul te jaamuwoo yàlla xamal ne yàq ku deewayam wala sax ku deeta ne la ndax yow su dundul yépp ci mooy yàlla lay nekk léegi nag mu ne ñooñu la ci ñii ne ñooñu la ci suñu borom déglu ne ñooñu moom mano mooy manoo loo wax mooy dafa am cadre ay nit ñu mel noonu genre Abu bi ñuy dund hum mawta mooy ne ñu ngi dund dëgg wala bi musmi'in man fil qubur ñu ngi mel ni ñu nekk ci bàmmeel loo wax wax wax pour convaincre leen wan leen yàllaa la yónni wan leen duñ la déggal mu ne ñoom ñu ne am ñu ne lool la mu ne nag bu dee taawilu ñii nii ñi wax nii nii këne bu dee lool la mooy kon euh, laa yabqa fil aaya dalilun ala ma nafatu Aisha bu boobaa kon bu dee ne loolu la mooy li mujjee wax nii kon li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax kon dalil door fa des mais li li mu wax noonu la mooy ne aaya bi insha allah loolu moom la comme l'imam al-Hafiz wax ne ne wa hada qawlul akthar li ëpp ci borom xam-xamu tafsir yi borom xam-xam alquran yi dañu ne. non mooy ne mawtaa fii mooy ñi dee réellement ak ñi nekk ci bàmmeel yi ñooñ lay wax mais bu boobaa da ngay soxla comme wax li Seydina Qataada wax ne buur yàlla moo leen dekkil comme l'imam al-Bayhaqi wax ne comme ni Qataada ibn Di'aama as-Sadusi rahmatullah alayhi wax que ne da leen a dekkil ba dégguloo leen li nga xamante ne nii mooy li yonentaam bi alayhi salaatu wa salaam di wax ko lool mooy li gën a dëgër mooy ne riwaaye yépp mën nga leen a jàpp comme li imaam al-Ismaili wax ne amilu alimu ak sami'u lool amul contradictoire loolu nag mooy li gën a dëgër que ne ñoom dégg nañu réellement dégg nañu réellement li nga xamante ne loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax comme ni nga xamante ni moom la leen euh, moom la ñëwee ci riwaay yi ñu gis